wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn ba cawnillahi wa minnatihi jeexaloon nañ tarjama seydina ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma dañu defoon benn pause tuuti ci xajjatul wadaa ci ñibbi gi di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ngir gisoon ginnaaw bi nga xam ne gis xutbatu Ghadir Khoum xutba yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi bimaa in yud'a xumma te mu siiwe bi Ghadir Khoum doon ci ndinkaane alquraan ak nga xamante ne mooy njabootam ñu ne woon kon ça fait l'occasion ginnaaw biñ ko parele gi ñu paree loolu ñu di gis li nga xamante ne nii mooy tarjama seydna alxasan wa kadhalika seydna alxusayn ibn ali wa fatima radiyallahu taala an aljamii comme que gisaguñu ko woon euh, ci jotaay yi weesu gisoon nañ walillahi alhamdu wal minna seydna alxasan ibn ali mi nga xam ne qad qaala anhu rasul qad qaala fiihi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam inna ibni hadha sayyid inna ibni hadha sayyid wala'alla allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni minal mu'miniin moom mi nga xam ne la su yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi eh, doon wax naan inna bni hada sayyid di ko xool téye ko di ko xool di xool nit ci kaw minbar bi naan inna bni hada sama doom jii de sayyid sang wala alla allaha amaana buur yàlla an yuslixa bihi mu yéwénal jaare ci moom fi ñaari kuréel azim fi min almuminin ci benn azimatayn min ñaari kuréel yu mag ci way ngëm yàlla yi te gis nañ ñi nga xam ne noonu la loolu yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu mu xew woon ni mu ko defe moom seydna alxasan ibn ali alkarim ibn alkarim radiyallahu anhuma wa ardaahuma daldi taxawe loo xam ne moo tax ibn jaafar ne ko jazaakallaahu anil islaami xayra ay way seydna alxasan lii nga ma ne moom ngay def simmeeku ba set wecc ci mbiru xilaafa gii jox ko muawiyatu jazaakallaahu anna xayra yal na buur yàlla fayal la anil umma ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yal na la fayal loo xam ne ñoonuñu la koo fay gis nañu ni nga xam ne noonu la def coow jeex mu jóge kuufa bilaadul iraq summa rajaa ila almadinati almunawwara ala saakiniha afdalu waaye it gis nañ ni nga xam ne noonu la moom seydna alxasan lépp lu jëm ci fitna lépp loo xam ne daa jëm ci luy taqale même bu dee yaa am dëgg sax waaye xam nga ni lii nii boo ko bàyyee keneen yor ko it en tout cas yàqalu la dara waaw mu ba ko waaw ne laqad wallaaka wallaaka allahu ya muawiya waaw buur yàlla moo la fal ndax yiiw gu mu xam gu nekk ca yow am bokk loo xam ne safaan wu ne ci yow wa in adri ba wax wax ju rafetam joo jële gis nga bi nga xam ne ci la dellu ma dinatul madinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam loolu la doon wax bi nga xam ne gis nga ni mu faatoo poson gi ñu ko posone mu bañ ne frère bi duma la ko wax lan moo tax nga bëgg ma wax la kan moo ma nàndal dangaa bëgg ngir nga faat ko mu ne ko waaw mu ne ko duma la ko wax de waaw bu dee ne ki ma yaakaar la këni moom la fallaahu ashaddu niqma buur yàllaa gina tar mbugal bu dul moom nag falaa yuqtal bii bari allah imagine bu dul moom waaw baax na mooy kama yaakaar bu dul kama njort ne moom lay bu dul moom fekk na man kenn duma d'accord ñuy rey ndax man koo xam ne innocent la deful dara allahu akbar te bokk na ci ndénkaane yi mu doon wax frère bi muy seydna al xusayn ibn ali radiyallahu anhuma naan ko moytul fitna yi ndax nit ñi dañoo gaaw ci fitna dañoo gaaw ci jëm ci fitna surtout ci li nga xamante ne nii moom la ko doon dénk bi muy waaj a génn àddina bi nga xam ne ci lay génn àddina ne ko loolu ma la waxoon te waxoon ko sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha ngir ñu denc ma foofale mu ne mu ne ko loolu daal bu dee demal nga laajaat ko waxoon na ma waaw xaw ma ndax dama ko waxoon ndax daf ma rus léegi demal nga laajaat ko bu la waxee waaw ngeen denc ma foofale waaw bu la waxul lool nag ngeen denc ma ci maqaabirul muslimiin am na ci beneen riwaaya boo xam ne dane sa man sax yaakaaruma même bu nee la waaw sax yaakaar naa ne am na ñoo xam ne pare nañ ngir dox sa diggante ba loolu du am waaw waaw te gisoon nañu euh, li seydna abu hurayra doon wax radiyallahu anhu ci seydna muusa Euh, gis naa ne li euh, euh, mbir mi li ma tekkeeg li ma liir bokkul waaw mooy bim naan ara aytum bi bi ñoom ñoom marwaan di bañ naan kenn du fi suul seydna al mu ngi mu ngi armé boole ànd ak ay mbooloo ha waa banu en tout cas du ñëpp nag mooy ci Marwan ak ay dagam te Marwan newul woon gouverneur heure bi mais dane moom du ko nangu waaw waaw bi moom bon taxu ko woon kii noonu Marwan nag moo moo ne woon man boo man duma ko nangu ëma woo ay gaayam ñii Seynal Xuseyn tamit dajale ay mbiram Seydina Abu Hurayra moo moo moo jàmmale seen diggante waaw ne ko yow Xuseyn maa ngi lay dagaan buur yàlla wasiyata axiik anshuduka allaha wasiyata axiik waaw fa inna lam yada'uka xatta yakuna baynahum baynakum dima fadfanhu bil baqi'a fa dafanahu bil baqi'a mu ne ko yow Xuseyn maa ngi lay fàttali radiyallahu anhu man abu hurayra li la sa frère wax muy alxasan ibnu ali waaw naree am complication bu fi tuur bu fi benn deret tuuru ndax man waaw bu dee denc ma fenn kese mu nar a indi euh, problème jël leen ma ngeen denc ma fi ñu denc ju woy ngëm yàlla yi muy almeeru baqiya yii waaw waaw seyna abu hurayra dox loolu bi muy wax lool nag bam naan xaatalallahu marwaan rek way way war man warwaan jaaxal luy sa yoon ci affaire yi bi mu gisee ne gaa yi bàyyiwuñ mu ne leen ara aytum law ji ab ibni muusa li yudfana maa abiihi fa muni'a akaanu qad zalamuuhu fa qaalu na'am qaala fa haadha ibnu nabiyillah sallallahu alayhi wa sallam qad jii'a li yudfana maa abiihi ha Euh, mu ne mu ne moom Seydina Abu Hurayra ara lii laa juum laa waxoon liir ko mais bi may tekke leneen laa wax ara aytum xanaa gisu ngeen law ji ab ibni Muusa buñ andi woon doomu Seydina Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam li yudd fana maa abi ngir ñu denc ko ak baayam ca côté baayam hein akaanu qad zalamu fa mu fa mu ne am ñu ñëw taxaw tere ko ne ko kenn du fi denc doomu Seydina Muusa ci côté papam di Seydina Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam akaanu qad zalamu est ce que ña ko ne doo duñ ko fi denc est ce que tooñuñu ko gaa yépp ne ah kay mu ne leen kii di doomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di Seydina al-Hasan ñëw ñu ngi koy indi di ko denc ci côté baayam ngeen bañ hein <laughs> waaye mbir lool la mooy affaire yi moom bu fitna jógee jarula kii waaw jarula kii waaw jarul topp yenn dangaru gaa yi ci loo xam ne e, boroom mi nga xam ne moo doon sàkku mbir ma neewoon na bu problème amee bu leen ma fa def leen ma fi ñu def yépp ñu yóbbu ko denc ko ci côté yaayam az-Zahra seydatu batul sayyidatu Fatima binti rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam seydna alxasan wallahi huwa alkarim huwa sibtu rasulillah huwa rayxaanato allah te gis nga nattu yi ni mu réyee hmm? posone yiñ ko posone res wi moo mujjoon la la at la touché ba bu ñuy génne dara daanaka day mel ni dogu res wi lay res wi moo dagg mel ni moom lay moom lay tifli moom lay yàbbi ay nattoo di kerkeraanu lawliyaa yi ku weddi lii laaj ko xayrul anbiyaa waaw mooy mbir yi hakada naka nii la rek waaw waaw seydna alxasan mi nga xam ne <laughs> moom jàmm la indil ñépp bàyyi lépp loo xam ne ay du ay ay yelleefam la yoo xam ne moo ci gën a yey mu bàyyi lépp ngir nit ñi am jàmm kooku nag mooy as-sayyid moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam tudde ku mel noonu wallaahi yelloon na moos ñu tuddee la sayyid ki nga xam ne mooy sang bi waaw sang nekkul ay ay ay ay ay jaay dëgër kii yëg waaw man lañ fiy fekk ku ma ko dëbbin mu rokkin la kooku déedéet loolu du sang kooku du sang kooku du sang lii mooy nga loo xam ne lii mooy muñaa loo xam ne man nga mooy bu toppoon mbooloo yi ko toppoon yépp te moo doon xaqan xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam te ay màkkaaki Medina ak yooyu yépp moom lañ moom lañ àndaloon jullit ñu bari ñoom lañ àndaloon mu nekk loo xam ne mais mu summi ko ne grawut waaw lii moom bu dee lii rek ma bàyyi waaw ndax laqad taalatil fitna waaw wa quti'atil arham waaw wa uqtilatis al furuj wa taqatta'atis ah? kii ku mel nii mos xaqalahu kooku kooku moo yeey ñu ne ko kii mooy sang bi loolu mooy muñ dëgg mooy di muñ loo xam ne man nga ci dara manoon na continuer te mooy nekk xalifa mais daf ko bàyyi moo tax buur yàlla nag loolu doo ko bàyyi mu su mu tadu la jox lu ëpp lu feeñ lool ci biti moo tax Seydina al <laughs> allahu akbar allahu akbar la ko buur yàlla jox moo ëpp fuuf li mu ba fuuf fuuf li mu bàyyi te e, e, xéewal googu ko buur yàlla def ak lu rëy lool mu ko defal mooy walangaat ilaa mi diin loolu nag xam na ko ku ko xam réere na ko ku ko réere waaw këne lool mu def bàyyi buur yàlla wutal na ko defal ko loo xamante nii ba ilaa yawmi diin jullit ñépp ñu ngi am teraanga même bu dee li ëpp ci jullit ñi xamuñu ko te Seydina al Xasan ci moom la ko suñu boroom jaarale moom mi yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne inna ibni haadaa sayyid allahu akbar wa sayyidu shurafaa Seydina al Xasan Ali ibnu Faatima bint rasulillah alayhi afdalu salaatu wasalaam wallahi mooy dafa fekk ne dafa fekk ñu war a continuer rek waaye wallahi qis qissa tarjama seydna alxasan ibnu ali radiyallahu anhu li ci nekk ci ay jàngat moo yaa subhaanallah yaa subhaanallah waaw lu ku loolu mooy kooku mooy mooy mooy vraiment eh, shakuur dëgg waaw shakuur wa qalilun min ibadiya shakuur mooy mooy mooy ñu mel ni ñoom seydna alxasan ibn ali radiyallahu anhu gis nga bi muy jox seydna muawiya xilaafa bi mais dafa kontaan mel ni moom mbir mi moom affaire bopp moom moo ko yoroon <laughs> yoonam non waaye newul sax di ci cauchemar ak xalaataat ak non non non non <laughs> non non jeex na mu ngi mel ni moo ko yor jeex na parce que xam na ne kenn ko jox it mérité na ko waaw Seydina Muawiya mérité na ko mérité na nekk julli jiitu jullit ñi mu bàyyi koog moom waaw waaw te gis nga yu mel noonu bu koy def li la nit ñiy taxe gis nga moo tax ñaa ñenn ñi doon tax yaa aaral mu'miniin am leen al aaru xayrun minan ñu naan ko yow gàccee way gëm yàlla yi ci piri cim mu ne leen al bu dee lool rek la man ma bàyyi loo xam ne sama droit kese la loolu moo ma def loolu rek mooy sama mooy mooy mooy sama Euh, mooy samaw xas baax na moo gën ma nekk ci loolu bu dee loolu sama nekk ci day indi fitna ci biir jullit ñi mais ma ba ko ma ba ko hein moom ñaw diggante yi la doon def huwa saalixul muslix as-sayyid al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu waaye newul woon di tiire rek fi mu jàpp déedéet gis nga yii nii jikko yii nii ku ko yor xoolal nit ñi lan lañ lay wax kii mooy liñ ko wax rek dafa ñàkk fayda mu dee ci wolof kii dafa ñàkk fayda amul personnalité mooy euh, nja ak njàmbaara ma des dañuy dem ba lay tuumaal ci njàmbaar parce que jàpp nañ ne parce que comme que dafa am ñoo xam ne ñoom ils sont prêts à ñoom wax comme niñ ko waxoon fitna. di xew mooy seen fala seen kiy nekk euh, mooy defar seen affaire waaw moom bu nit ñi nekkee ci jàmm rek mooy ñooy sérieux problème lañuy am waaw il faut affaire yi di jax di kii waaw te am ñoo xam ne esprit partisan moo leen neex esprit partisan ku nekk jàpp waaye ñu mën li ma nekk gën wala kii ay wa léegi ñu nekk ci nekk ay ay ay ay ay ennemis yoo xam ne di taxawaalu nga xam ne buñ dajee ci mbedd mi sax li ñuy waxante ni ak ci ci ci plateau yeeg conférence yeeg tant yi lool ñuy wax ak télévision yi di wax naan yàpp seen mbokk naan seen ñëli comme seen mbokk julli du dëgg bu ñu wéetoon ñoom rek te sax liñ leen jàppal mu ak a ñaaw am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ne sax diw mënu leen a war jiite mais bu ñu nee ci plateau télé yi wala ci mbooloo yi wala tant yi wala cérémonie yi nga dégg leen ñuy wax loo xam ne naan ñun ñëpp ayam lépp benn la ay yu mel noonu alors que loolu noonu waxuñ dëgg ndax gëmuñu loolu waaw esprit partisan esprit partisan yooyu nag mooy amradul qulub qulub yi nga xam ne képp koo xam ne da cay nekk mooy mënoo franchir dara yow waaw mënoo dépasser benn mooy yow barrière boobu moom fekk fekk màbbaloo ko waaw ay fii laa bokk ay kii dinañu xam ne man maay kii non affaire bi non ku ci nekk ci yooyu moom xamal ne jàlloo fenn ak fenn traversé woo dara voilà waaw kon nag nañu xool ci doomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mii nga xam ne moom moo ñu ko jundu moo ñu ko joxoñ ne sama doom ji inna ibni hada sayyid waaw sama doom ji mooy sang xoolal ku mel noonu mais luñ ciy posone ku mel noonu mooy koo xam ne mais <laughs> mooy loolu ne loolu mooy xel yu sell yi ak nit ñu baax ñi ñooy jaaxle ci ku mel nii nuñ koy nuñ koy posone mais sof que ñi nga xam ne fit naa leen neex fit naa leen neex bëgguñ jàmm ci biir nit ñi ñu mel nii dañ leen di déranger ah oui Seydina Hassan day dérange moom ça dérange ah, lui il dérange radiyallahu anhu ku mel ni moom il dérange koo xam ne defar kese lay def fu ñu yaakaar ne fii moom falax guerre mondiale bay tàkke mooy ñëw defaraat diggante bi mu jeex waaw defaraat diggante bi ba pare du contexte buy joxe mais mel ni maamam rek karrihil mursala ngelaw lu ñu sànni muy joxe rek waaw di yëwénal diggante yi rek allahu akbar non vraiment vraiment Seydina Al Hasan daal euh, manuñu manuñoo ko wax lu raw ne daal kii daal mooy doom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw point barre loolu daal mooy li nga xam ne moom <laughs> loolu daal mooy tax après doo yéemu quoi <laughs> mooy mooy dangay xam ne bon vraiment euh, nii la quoi nii la mën a deme nii <laughs> hmm? en plus yow imaginer li koo xam ne sone nga ki la posone waxuma la fii mooy ndax moom li mu waxe mooy da da mais tout le temps di rafet njort gis nga esprit euh, euh, li ñu war a mel mooy di rafet njort tout le temps suñu mbokku jullit même bu dee ne am nañ daanaka lu ëpp ci suñu njortu que ne kii nii daa def lu dul noonu mais nga am njortu gu rafet ci moom ba moo tax mu ne al-Husayn bi nag bi mu nee ko wax ma kan moo la nàndal poson bi mu ne ko loo bëgg loo ko bëgg a def li ma wa li ma yaa axi li taqtul mu ne ko naam mu ne ko wallaahi duma la ko wax lu tax ngir nga fàtt ndax man njort la njort la am ci moom te njortam lool du du damaa yaakaar kese waaw mais rafet njortu ci jullit ñi parce que même bu dee ne sax mooy ndax lu ne mën na cee xew waaw lu ne mën naa am mu ne garaawul bu dee ne kew ma yaakaar la bu yàlla moo moom moom mooy moo moom moom moo gën a raf moo gën a tar moo gën a moo gën a tar euh, euh, euh, mbugal waaw bu dul moom nag moom bu kenn yaakaar ne man Seynal Xasan ak ku ma man di doon ak ki ma doon dinaa taxaw ñuy faat nit koo xam ne bari la ndax man waaw ñaata personne lañu faat nag ñoo xam ne ngir parce que dañ leen a soupçonné dañ doon comploter le président wala le sàngam ñu dóor ay peine de mort ci soupçon kese ci soupçon kese fii mooy yoon wi ah lii mooy yoon wi ñii lii kii lañu yonent bi alei saatu salaam ne woon huwa sayyid inna ibni hada sama doom ji mooy as-sayyid seydna alxasan ibn ali radiyallahu taala anhu wa ardaah allahu akbar allahu akbar radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa insha allahu taala kon tey ñu war a gis euh, frère bi di al xuseyn muy petit frère am seydna al xuseyn ibn ali ibn abi taalib radiallahu anhu moo doon al xuseynu ibn ali ibn abi taalib ibn abdil muttalib ibn haashim ibn abdi manaaf ibn qusay ibn kilaab alhaashimiyu moom nag dàkkantalam moo doon abu abdillah moo doon alxusayn seydina alxusayn di doomu alxalifa alraashid ah raabi'u xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin Ali ibn Abi Taalib asadullah al-ghaalib Abu Turaab ah Abul Husayn wal Hasan radiyallahu ta'ala anhu moo doon waajur bu góor di doomi Abi Taalib Abi Taalib di doomi Abdul Muttalib Shayba ibn Haashim Dul Muttalib di doomi Haashim Haashim di doomi Abdi Manaaf Abdi Manaaf di doomi Qusay ibn Kilaab ibn Murra moom Seydina al-Xuseyn bokkoon ci gis nga ibn Haashim Abdul Muttalib ibn Haashim muy al-Haashimiyu al-Qurashiyu al-Haashimiyu radiyallahu ta'ala anhu dàkkantalam ñoon Abu Abdillah baayu Abdillah moo doon sutu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam huwa al-aaxar waaw moom mi moo doon sibtu rasulillah waaye moo doon rayhaanatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ka axiihi al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib kamaa marra an ra'aynaa ah. moo doon sutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di doomu yonent bi salawaatullahi wasalaamu alayhi di rayxaanatam rayxaana loolu leeraloon nañ ko ci bi ñuy gis magam seydna al xasan ibn ali ibn abi taalibin radiallahu taala anhuma te lool gisoon nañ fi ko yonent bi alayhi salaam waxoon wax na ko fu bari mais <coughs> ci xadiisu mawlaana ibn umara wal xadiisu fi saxiix al imaamul buxaari te dinañ ñëw xam nga boobu dinañ ñëw wa fil la waxoon xadiis boobu am lu ko waraloon seydna ah, mawlaana ibnu umar radiyallahu anhuma mu ne wa sami'tu rasulallahi te dégg naa yonente mi alayhi salaatu salaam yaqulu huma rayhaanataaya fi dunya mu ñoom ñaar muy alxasan ak alxuseyn ñooy sama rayhaana ñooy sama ñaari rayxaana yi nga xam ne ñoo nekk ci al ci àddina hmm? loolu am na qissa bu ko waral daa am lu ko waral ba mawlaana ibn Umar doon wax lool moom nag seydna al Xuseyn ibn Ali ibn Abi Taalib comme ni ñu ko waxe moo mook seydna al Xasan duñu ay seex du ay seex du ay jumeaux comme ni ko ñu bari fooge euh, bari na ñoo xam ne dañu jàpp ne ay seex lañ euh, moo tax sax kon <laughs> niñ ko waxoon tamit ñu gisee ñaari nit kenn ko am ak ñaari doom yu góor rek yu juddoondoo ay ay seex ay jumeaux ñu naan ah moom de dañ ko même bu tuddagul bu ko tuddeegul sax ñu naan dañ ko moom de daa am am Hasan akum Husayn ah pour ñoom ci seen imaginaire ak seen inconscience mooy ne ñoom ay seex lañu waaye du ñu ay seex te loolu gisoon nañ ko euh, euh, keroog ci tarjama Sayyidina al-Husayn no alxasan ibn ali radiallahu anhu mag ji bi nga xam ne ci la koy convaincre ne ko ngir moom li mu gis mooy mu euh, jël mbir mi jox affaire bi Muawiya moom mu dem Medina quoi Seydina al-Husayn radiyallahu anhu ko man d'accord ma ci lool waaye bi nga ñëwee ba mu con ko dane ne ko anta akbaru awlaadi Ali yow yaay ki mag ci doomu Seydina Ali yi voilà loolu day wane ne premièrement que ne du ñu ay seex ta euh, noonu la demee mooy du ñu ay seex hein moom nag li gën a euh, wér mooy ne ci weeru ci atum ñeenteel bi la juddu voilà Seydina Al ci atum ñetteel bi la juddu woon ñii ne Sha'ban ñii ne Ramadan ah Kantaa moom mi Seydina Al li gën a mooy ci ñeenteelu at bi ci weeru Sha'ban waaw kon da gis ni màgg na ko un bu dee que ça soit ñu ne Sha'ban wala Ramadan daanaka benn la rek mooy presque mooy mat na un hmm? mooy kon moom euh, am na nag ñu ne l'an mais loolu dëgërul am ñu ne euh, l'an loolu it dëgërul comme li al imaam al xaafiz xajar wax ci al isaaba mu ne wa mu ne wax ju mujj ji moom surtout wax ci walaysa bi shay lii moom du du du dara moom <laughs> <laughs> mooy lancet moom ñu ne lancet moom sincèrement bon <laughs> waaw ah. moom mii nag seydna al xuseyn radiyallahu anhu wa arda eh, gisoon nañ ci tarjamaay magam Seydina Xasan li nga xam ne noonu la yonent bi alayhi salaam doon doxaleek li nga xam ne noonu la leen soppe woon gisoon nañ ci un tas boo xam ne daanaka jëlaloon nañu ñaari jataay wala jataay boobu deux heures de temps la woon ñuy wax ci lool rek daanaka li ñu wax ci al Seydina Xasan yëpp daanaka yonent bi alayhi salaam bu mu ko doon wax moom moom mii da ko ci doon boole waaw comme allahumma man mi uh, uhibbuhuma fa ahibbuhuma ay sama borom man di dama leen a dama leen a sopp ñoom ñaar ñii kon yàlla na nga leen sopp ah? ak tamit liñ waxoon sànk huma rayhaana taaya mina dunya ñoom ñii ñooy sama ñaari rayhaana yi li nga xamante ne ñoo nekk àddina ah? am na mooy ainsi de suite yu mel noonu naka noonu ku mel ni sëy naa al Euh, abu ayub al imaam at-Tabaraani qad rawaa bi sanadin da'if radiyallahu taala anhu mu ne damaa dugg ci yonent bi daxaltu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam foog naa bii gisuñu ko walxasanu walxusaynu yalcabaani ala sadrihi fa qultu yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam atuhibbuhumaa qaala kayfa laa uhibbuhumaa wa humaa rayhaanataaya mina dunya mu ne eh, eh, Seydina Abu Ayyub al Ansaari mu ne dama dugg ci yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ma fekk Seydina al Xasan ak Seydina ñuy fo ci ci dënnam mooy ñuy fo ci kawam ci dënnam fa qultu ma ne ko yaa rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam atuhibbuhuma ñii danga leen sopp sopp nga leen de danga leen mu ne kayfa danga leen a sopp mu ne kay falaa uhibbuhuma ana lan mooy teeduma leen sopp te ñooy sama ñaari rayxaana ci àddina bii hmm? te gisoon nañ tamit seede bu rëy bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu ñoom ñaar ñii ñooy sayida shabaabi ahlil janna hmm? ñoom ñooy eh, eh, sangu waa aljanna sangu waa aljanna ñoom seydina al xasan ak seydina al xuseyn ibn ali ibn abi taalibin ak bi nga xam ne te am na xadiis bu mu ne seydina jaabir mu ne xadiis bi al imaam ahmad daal na koy solo ibn Muhammad ibn Hanbal naka noonu al imaam al Abu Ya'la comme ni al imaam al Haythami wax ci Majma' mu ne ñoom al imaam non imaam Ahmad solowu ko al imaam Ahmad moo ko solo mu ne wa rijaaluhu rijaalu saxiix ghayru ar-Rubayyi non ar-Rabii' ibn Sa'd ar-Rabii' ibn Sa'd wa huwa thiqa al imaam al Haythami rahmatullah alayhi Euh, xadiis boobu lan la wax d'abord dane Seydina Jaabir radiyallahu dane euh, dafa Seydina al dafa dugg ci jàkk ji jàkkaay euh, maamam alayhi salaatu wassalaam yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne gis ko muy ñëw mu man ahabba an yanzura ila sayyidi shabaabi ahli aljannati falyanzur ila haadaa seydna jaabir ne sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah, kon al imaam abu ya'la moo ko solo waaye pa al imaamu ahmad mu ne yonent mi alayhi salaatu dafa gis seydna al xuseyn di dugg si ci jàkk ji seydna jaabir nee na man maa ko dégg ci yonent mi alayhi salaatu mu ne man ahabba képp koo xam ne sopp na an yanzura mu xool jëmi xool gis ila sayyidi shabaabil janna mu xool ki nga xam ne mooy sangu jeune waa aljanna fal yanzur ila hada na xool kii nii di dugg si muy seydna al xuseyn mu nekk tu tànk seydna jaabir bi mu nettalee lool mu ne ma ne lii sami'tuhu min rasulillah man maa dégg wax yi ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa rijaaluhu rijaalu saxiix ghayru ar-Rabi' ibn Sa'd imaam al-Haythami mu ne eh, góor ñu nekk ci càllale bi mooy góor yu nekk ci saxiix bi ba mu des ar-Rabi' ibn te mu ne moom siqa la te tamit gisoon nañ ci bi ñuy gis Seynal Xasan ndax ñoo bokk yépp bi mu naan bi mu leen di muur ci xadiis Seyna Umm Salama mu naan ñii ñooy sama eh, mbàjj moomu eh, bi mu leen muuroon seydna ali seydna fatima saydatu fatima seydna alxasan ak seydna alxusayn radiyallahu anhuma mu ne allahumma haa'ulaa'i ahlu bayti ahlu bayti binti wa xaamati allahumma adhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathiira yaay ummu salama radiyallahu anha gisoon nañ lool gisoon nañ tamit ne sayyidatu aishatu radiyallahu anha daldi woon na koy solo tamit bi sanadin saxiix mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daf leen a muuroon mbàjj ma ne allahumma haa'ulaa'i ahlu bayti wa haamati ah, mu ne lii ñooy sama waa kër te ñooy ñi ma jagoo ah, <coughs> mu ne allahumma eebuur yàlla adhib anhum rijsa yal na nga leen dindil taq-taq tilim-tilim bàkkaar lépp wa tahhirhum nga daldi leen laab fóot leen tathiira ak laabal waaw loolu gisoon nañ ko ci xadiis saydatu ummu salama ak saydatu aisha radiyallahu taala anil jamii wa kadhalika bokk na tamit ci moom mi seynal xuseyn uh, li yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax comme nim ne ci musnad al imaamu ahmad ko noonu qad rawaahu al imaamu tirmidi mu ne xasan mu ne mbir mi xadiisun xasan imaamul xaakim imaam ibnu maaja solo na ko kazaalika al imaamu xaakim an-naysaabuuri raxmatullaahi alayhi mu ne seydna ya'la al-aamiriyu raxmatullah alayhi mu ne qaala wa radiya anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xusaynun sibtun min al asbaat man axabanii falyuxibba xusayna waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne xusaynun mooy seydna pa du xusayna xusayna bi siin parce que arab yi dafa ab ñu tudd gisoon nañ Seydina Imran ibn Husayn voilà Husayn boobu bi saad la bii bi siin Husayn Seydina comme Hasan Hasan tasghiru Hasan Husayn ah voilà la min al asbaat yi sama sët yi man ahabbani képp koo xam ne sopp nga ma man Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fal yuhibba Xusayna na nga sopp Seydina al-Xusayn mi euh, moom mii nag comme liñ waxoon ci baayam ci ci euh, grand frère Seydina al-Xasan yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko tuddee moo ko jox tur ah Ali gisoon nañ bi mu ne man damaa nekkoon koo xam ne dama soppoon xeer xare lool waay bi Seydina Alxasan juddoo man ma tudde ko Harb yonent ma lay saab saab ñëw ne mënoo tudde sa doom man a ko Harb mu ne déedéet Xasan waaw Seydina Alxuseyn ñëw ma bëgg koo tudde eh, bu tamit yonent ma lay saab saab ne déedéet Harb bi lan Xuseyn <laughs> Xuseyn <laughs> voilà te moo leen rendil xar ku nekk àqalahuma moo ko rendil xar digal Sayyidatu Faatima mu daal leen wat ku nekk ba mu juddoo waxoon naa la xadiis boobu noonu bul jàpp ne dañoo juddoondoo voilà dem naa léegi lool leer na hmm? mooy bi koy juddoo loolu la digal seen yaay mu def ko waaye it bi nga xamante ne radiyallahu anha moom la Xuseyn miy juddu comme ni mu digle woon ci wàllu Seydina Al Xasan noonu la digle ñu wat ko daal di saraxe mbir mi ci wàllu xaalis wala or ah pesé ko ah, comme li Muhammadul Seydina Muhammadul Baqir daal di wax ne bi mu juddoo sayyidatu Fatima loolu la koy nent ma lay saa saa digal mu wat ko daal di wat ku nekk ci ñoom bañ juddoo ñu pèse ñaata la après mu daal di saraxe ci lool fidda ci wàllu xaalis mooy da xool bu dee 4 grammes la da laaj ci marché bi gramme argent xaalis ñaata lay jar ñu ne la. Euh, par exemple bon exemple rek la neew ma loolu mooy prix yi 4 euros le gramme nga def 4 fois 4 muy 16 nga génne 16 euros nga saraxe loolu la ci wàllu mbir moom wala bu dee or nga yor pur wala xaalis pur boobu nga saraxe lu toll noonu hmm? ba pare mu tudde ko kon Xuseyn kon gis nañ ne ñoom ñii dañoo bokkoon moo yonent ma lay saar saar daf leen a soppoon lool Ah? moo taxit eh, doon na wax naan ñaar ñii de haadaani ibnaaya fa man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani ah? ne ñaar ñii de samay samay doom lañu fa man ahabbahuma ku leen sopp ñoom ñaar muy seydna al ak seydna al xuseyn ah? faqad ahabbani xamal ne man mii nga sopp te saase sopp nga ma man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa man abghadahuma waaye ku leen bañ xamal ne faqad abghadani bañ nga ma waaw moo tax manoo ñëw naan bon man moom ni ma sopp nabi tudde sa bopp sopp nabi ba pare ne man nag moom kàntaa ki ñu naan alxuseyn wala alxasan moom man ñooñu moom man dama leen a bañ ko waa déedéet mooy ne xamal ne ba nga waxee lool nga bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca ak loo man di wax dañuy xam ne da ngay rek waaw waaw parce que moom mooy sine qua non la waaw <laughs> waaw si xubbu googu moom copp sofeel googu moom c'est sine qua non kenn mënula sopp yonent mi alayhi salaatu salaam te soppoo ñii waaw waaw eh, kon nag moom moo tax Euh, daanaka lu ñu wax ci kii rek lu ñu waxoon ci kee eh, Seydina al Xuseyn ah, al Xasan moom lañuy waxaat nii léegi nag bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu moom gis nga moo tax eh, eh, tout tànk la woon ci li gën a dëgër kon bi yonent bi alayhi salaatu salaam a génnaat na moom 6 ans la am moo tax boroom xam-xam yi di wute ñenn ñu ne jëlewul ci ci yonent bi alayhi salaatu salaam direct waaw loolu am na ci boroom xam-xam yi loo xam ne ñoom loolu la ñuy saxal ne jëlewul ci maamam direct ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam direct waaye par intermédiaire <coughs> hein waaye euh, li gën a dëgër moo te boroom xam-xam yi <coughs> am ñu ko ci wax dañ ne sii ñun ñépp xam nañ ne yonent ma lay saar saam da ko doon jël di ko fóon di ko di di ko di ko di ko taf si boppam muy nekk ak moom di ko yëkkati buy julli di ko teg muy nekk ak moom fu nekk mook mook mook Seydina xasan kooku moom jële ci moom loolu leer na <coughs> euh, te loolu nag mooy li gën dëgër parce que euh, boo fàttale ko xam nga am na xadiis yu nettali même bu dee yenn yi seen sanad wérul par exemple nañ jël exemple ci xadis yooyu muy xadis bi nga xam ne qad rawaahu al imaamu ahmad wa kadhalika al imaamu ibnu maaja rahmatullah alayhi mais càllale bi wéru la ah waaw euh, <coughs> abu bakr ibn abi shayba kooku moom kenn dootu ko laaju de abdallah ibn muhammad abi shayba ibrahim ibn uthman ah abu bakr ah, al kuufiyu al absiyu mawlaahum al kuufiyu al waasiti ci cosaan muy abu bakr ibn abi shayba sëriñ bu siiw boobu ci ñoom imaamu muslim ak ñooñu ak imaamul buxaari mu ne qaala mu ne xaddatanaa waki ibn al jarraax mu ne ki leen nettali mooy waki ibn al jarraax al kuufi ah seydna waki ibn al jarraax ibn maliix ibn adi alkuufiyu abu sufiana arruwaasiyu raxmatullah alayhi annaysaabuuriyu al awar an hisham ibn ziyad mu jële ci hisham ibn ziyad hisham ibn ziyad mii nag mooy daif loolu moo tax xadis bii nii wérul mu jële ci hisham ibn ziyad ibn abi yazid al qurashiyu abu almiqdaam ibn abi hisham al basariyu abu almiqdaam al qurashiyu al umawiyu mawlaahum al basriyu al madaniyu raxmatullah alayhi moom moo daif an ummihi mu jële ci yaayam yaayam nekkoon ummu hisham lañ ko doon woowe eh, an fatimata bint al mu jële ci fatima bint al-Husayn ci fatima di doomu al-Husayn ibn ali mooy doom koo xam ne fatima benn ci doomu seydna al yi la ndax amoon na doom yu bari moo seydna al-Hasan eh, seydna al amoon doom yu bari donc kan moo ci gën a siiw pourtant tudd nañ ko fi bu yàggul sànq rek tudd nañ doom ji sànq rek tudd nañ doom ji léegi ma jox lay indice pour nga euh, jàpp nga xam mooy kan te mu siiw lool te mu siiw lool ma sha allah sibtu rasulillah hein euh, hadith sayna jaabir bi bu gudd biñ gisoon ci ajub yonent bi alayhi salaam tam ñu doon nettiwaale xutbaay arafa bi surtout Seydina al-Husayn moo ko nettali waaw bàyyi kooku noonu doom jooju kooku ñu tuddoon mooy kan tudd nañ ko léegi Seydina kan Jaafar as-Sadiq radiyallahu anhu waaw non waaw waaw si waa ci ligne boobu la tere bien mais mais du moom laa tuddul xam nga sànk déggoo ma wax Seydina Jaafaru Saadiq non baayam waaw kay léegi Jaafaru Saadiq kuy nag lañ tuddoon léegi baayam nag ki ko jur doomu Seydina al Xuseyn mii moo ci gën a siiw ci doomam yi acca maa Saadiq <laughs> léegi kan mooy baayam seydna Jaafar ibn Muhammad Muhammadul Baaqir ah naa Muhammadul Baaqir mi nga xam ne xam-xam bu doonu nag la moo ko fees yóbbu lépp <laughs> seydna Muhammadul Baaqir ah moom moo nettali woon xadiis boobu te ci seydna Jaafar mii la jaaroon voilà an Jaafar ibn Muhammadin an abiihi mooy haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba Ibrahim ba ni mu demee yéeg ba ni muy àggee li nga xam ne mooy ci kii nii euh, nga xamante ne nii mooy Muhammadul Baqir léegi nag bàyyi Seydina Muhammadul Baqir doomu Seydina al-Husayn la woon mooy bi mooy doomam ji ci gën a nan la tuddoon ba bàyyi Seydina Ja'faru Sadiq nan la tudd fàtte nga ko non non pas Jaafaru Saadiq Seydina Muhammadul Baaqir wa ahlu baytil Mustafa Jaafaru an abaayihi inaanu raawin lam yahim wa ahlu baytil Mustafa waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seeni càllale li boroom alfiya bi wax muy alfiyatu al imaamu Suyuuti rahmatullah alayhi mu ne Jaafaru an mooy Seydina Jaafar as-Saadiq an abaihi bu jëlee ci baayam yi mais à condition ko ki jële ci Seydina Jaafar euh, Seydina Jaafar jànfar sadiq nekkul koo xamante ni ku doya di la mooy raawin koo xam ne mu wérul waaw bu dee gaa yi ñi jële ci euh, euh, ki Seydina Jaafar comme xadiis Seydina boobu noonu ci kii bi Xaatim ibn Ismaayil al-Madani moom moo jëlee woon ci Jaafar bu Saadiq comme que Xaatim moom fiqa la ah Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Isxaaq ibn Ibrahim jamii'an an Xaatimin qaala Abu Bakr ah haddathanaa Xaatim ibn Ismaa'il an Jaafar ibn Muhammadin an abiihi annahu qaala ah an Jaafar ibn Muhammadin an abiihi muy Muhammadul Baaqir annahu qaala daxalnaa alaa Jaabir ibn Abdillah ah léegi. mooy bu dee ne ci kaw ka comme comme ñoom Hatim ibn yooyu bu dee ñu mel noonu seqa ñoo jële ci Seydina Jaafar as-Sadiq comme imam Malik imam Malik doo demee ci Muwatta day jële ci Seydina Jaafar as-Sadiq sëriñam la ñoom bu dee ne kooku noonu jële ci naa Jaafar nekkul koo xam ne ku doyadi la koo xam ne dëgërul kooku mooy loolu mooy càllale waa ahlu bayt rasulillah alayhimu afdalu salatu wassalam kon Seydina ja Muhammadul Baqir kan mooy baayam Ali ibn al-Husayn Ali la tuddoon baayam Seydina Ali la tuddoon di doomi al-Husayn bii mooy ki ci gënoon siiw te gënoon a siiw ci dàkkantalam parce que boo nee Ali ibn al bari nañu ko xamul mais boo nee Zaynul Abidin ah xam nga fii mu ne yaa ngi maanaam yaa nag voilà il fallait nga wax lii Eh, nekk fi naan Ali ibn al dañoo xam kooku waxal Zaynul Abidin ñu xam ne mooy kii ñu ne la noonu dangaa war a xamaale lee tamit <laughs> voilà <laughs> ah. <laughs> doom yi al moo ci gënoon a siiw même bu dee am na al ki ci magoon Hasan ibn al ak ñooñu ak Ali ak ñeneen ak ñeneen ak moo ndaw sii nii eh, muy Fatima bint al-Husayn eh, moom doomu Seydina al-Husayn ibn Ali la radiyallahu anhu muy xadiis Seydina Ibn Maaja luy wane ne jëli na ci yonente mi alayhi salaatu salaam bu dee xadis bi da'if mais dañ gis yeneen i xadis an abiha mu jële ci baayam di Seydina al-Husayn annahu qaala mu ne nee na qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa man usiba bi musibatin fa dakara musibata fa axdata stirjaan wa in taqaadama ahduha kataba allahu lahu fi l ajri mislahu yowma usib waaw ah. ah. mu ne mais xadiis bii nii wéru na ah. ndax wax nañ la ki tax Hisham ibn Ziyad waaw moom moo wérul waaw moo tax ku mel ni kii euh, imaam euh, Ibn Hibbaan dane moom rawal mawdu'aat an thiqaat waaw te al imaamu Ahmad da ko da ko ne kii wérul dafa mooy wérul dane da'if la al imaam ibn Hibbaan ne moom mii rawal mawdu'aat an thiqaat day solo muy Hishaam ibn Ziyaad bi li tax xadiis bi nekk moom moo tax moom xadiis bii day nekk loo xam ne doo yem ci ne da'if kese mais da'ifun jiddan saway nga ci yokk waaw kii lii saway li boole ci jiddan ji saway da'if kese sax c'est parce que war na nekk daif boo xam ne waa ji bon raawi bi day def def le wala raawi bi daa nekk koo xamante ne nii daal euh, bon moom ak takkam daa des <laughs> waaw wala muy def def le lool mais kii moo gën garaaw parce que imam Ibn Hibbaan li wax ci moom moom c'est grave moom mooy mu ne moom mii rawal mawdu'at an thiqat day jël ay mawdu'at ñoom Hisham ibn hadith yoo xam ne dañ koo créer de toutes pièces waaw dañ koo créer defar ko moom moom lay nettali ba pare di ko askane lañu dëkkal waaw di ko askane la ñoo xam ne ñooy as-siqaatul asbaat ñu wér ñi këcc mu day jël ay xarit yoo xam ne yu ñu créer la ah euh, loolu nag xam nga mooy lan mooy exemple lan waajoo xam ne Eh, ci ci ci suñu niveau quoi pour ñu gën a xam affaire yi nee moom sëtu Seydil Xaaji Malik la radiyallahu anhu wala boog sëtu say eh, Cheikhul Ahmadul al la radiyallahu anhu wala keneen ak keneen eh, wala sax mooy daal nee taalibeem la mais xam nañ ne moom am na ci at loo xam ne comme mag la woo xam ne moom fekke na seen jamono wala boog fekke ne jamono ku fekke jamono ñoo ñële moom muy nettali ne ci fekk moom ka mu naan ka fekke loolu ku wóor la mu ngi mel ni bu ma ne woon man maam Abdou de moo wax moo moo ne baayam nee na après deke man ma expliquer quoi bu affaire loolu la mooy man damay créer ay affaire yoo xam ne loolu nag xam nga bari na ci wal yàlla nañu buur borom sàmm li suñu sëriñ yi wax gàmmukat yoo xam ne c'est des c'est des vraiment commentateurs de toutes pièces mais vraiment ay ay ay créateurs lañ de de de de des histoires fausses te nag dañuy taxaw ne diw nettali créer histoire léegi mooy bu ma ñëwee def loolu man tamu leer mbir mi maa ko créer ne ah maam Abdou de nee na ma walla nee na waaw maamam ne kii baayam nee na lii après suba ma ne waaw maam Abdou sax nee na ah suñ diw wax na ko diggante yoo maa ko créé mooy man damay jël damay créé loo xam ne maa ko créé sama bopp ba pare nag di ko askanele ñoo xamante ne nii ñu wóor lañu loolu mooy xam nga loolu c'est tellement grave loolu c'est c'est extrêmement grave moo tax attention waa ji gàmmu di def loolu wala waa ji nga xam ne day nettali di wax loolu di créer yoo xam ne danaan sëñ bi nee na wala mu ne sëñ bi nee na sëñ bu mag bi de nee na radiyallahu anhu wala sëñ bu mag bi de daana wax te loolu wax dëgg moom moo gën a tay ne sëñ bi waxu waaw léegi nag mu dem ba ci biir ba loo boppam ne loolu la waxoon di ko nettali fu di ko xisas kooku le loolu grave la ah kii nag Hisham ibn Ziyad lu mel noonu doon def loolu imaam Ibn Hibbaan wax ne rawal kii moom dafa dafa newoon koo xam ne da doon solo al mawdu'an xadiis yoo xam ne dañ koo créé de toutes pièces ani siqaat di ko di ko di askanale ñoo xam ne ñu wóor la ne ci ñoom la ko jële waaw moo tax xadiis bii xadiisun da'ifun jiddan way mu ne yonent bi alayhi salaam nee na lenn rek la mooy dañuy fekk matn boo xam ne matn bi da xam ne lii nii moom noonu la mooy contenu bi moom de toute façon lii la mooy am na xadiis yuñ naan moo lañ naan xadiis boo xam ne saxiixul matni da'ifus sanad wala da'iful matni saxiixus sanad ñaar yooyu yëpp am na waaw mooy xadiis boo xamante ne nii càllaleem wérul waaye nag la muy nettali xadiis boobu mooy contenu bi loolu moom wér na moom waaw mooy contenu bi moom am na wiir na loolu benn affaire la mu am xadiis yoo xam ne mooy càllale bi ñu dëgër fa ne mais nag contenu bi li ñu nettali ci contenu bi wérul waaw loolu nag li koy indi bari na bokk na ci mooy kenn ci ñoom ñoom def def le waaw juum nettali beneen affaire boo xam ne dafa foogoon ne lii la mu nettali leneen ba pare jàpp ne lool la loolu si xam day juuma kenn waxul ne ay maasumun ñoo fi ne waaw mais quant euh, mooy façon gaa yi nga xam ne rek euh, dañuy toog euh, di jaay xaal xaal ji xaal ji jarut ñu créé ab xadiis waaw wala ngay ngay ngay ngay jaay ay kook kook yi jarul nga créer ne créer mooy yooyu rek waaw génn xadiisul bit ci bi wax ci biti ay xadiis waaw wala ni rëbbu rëbbum picc nga créer kooku moom matnu bi baaxut sanad bi baaxut waaw am na yoo xam ne moom nu bi du baax sanad bi baaxut am yoo xam ne continue bi baax na waaye càllale bi moo baaxut am yoo xam ne càllale bi baax na waaye mat mi bi baaxut mooy xoolal kii li mu wax ne loolu la Seydina Xuseyn radiyallahu anhu wax ne moom la jëlee ci yonent bi alayhi salaam mu ne qaala nabiyu mu ne yonent bi alayhi salaam dafa wax man usiba bi musiba képp koo xamante ne nii buur yàlla daf laa nattoo am musiba mooy mu teg la musiba bu la dal ah mooy daf laa nattu musiba musiba nag du neex foo dégg ñu naan la muñal daa fekk neexut waaw comme koo xam ne dañoo koo faatal mbokkam borom bi moo ko jëlal mbokkam waaw wala lu tiis wu tar dal ko mu ne képp koo xamante ne musiba da koo dal fa zakara musibata mooy daloon na ko comme mu daloon ko mais mu toog benn mu fàttaliku musiba ba ko doloon mu ne fa ahdasa istirjaan mooy mu waxaat ah eh, laa ilaa istirjaa mooy wax ji nga naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alladhina wa bas wa bashir sabirin suñu boroom moo ne bëggalal way muñaa muñkat yi alladhina ñi nga xam ne ida asaabathum musiba bu leen musiba dalee xaalu dañu naan inna lillahi ñun de ci buur yàlla lañ jóge wa inna ilayhi raji'un te ci moom lañuy dellu loolu mooy istirjaa le fait que wa inna ilayhi raji'un mooy nangu gi ngay nangu dañuy dellu ci buur yàlla loolu moom fee la waaw loolu moom dafa nekk loo xam ne daa nekk xatta athée yi sax bu ñuy waaj a dee da ngay gis ñu ne ate lañ te buñ dee ñu yóbbu leen église bu dee foofu église lañ gëm koo xam ne da doon il se considérait di woote ne ate la mu dee ñu ne moom moo waxoon nañ ko kii après en tout cas bala ñu koy taal sax di di disperser ses cendres nañ ko yóbbu ci église ba pare ah mooy déegi moom xam nañ ne sawaay fii te même bu dee ñee yàlla baatil la ñuy wax yàlla daal xawaay <laughs> mooy loolu fee la que ne moom ñéppay faatu mais nangu ko ne yi buur yàlla laay dellu lool beneen daraja la yoo xam ne buur yàlla ñi ko gëm la ko may waaw léegi mu lool mooy al nga ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon mu ne yonent ba alayhi salaatu salaam dane xadiis bu da'if bi man usiba mu ne seydna al xuseyn moo ko nettali ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na radiyallahu anil xuseyn mu ne man usiba bi musiba képp koo xam ne buur yàlla dafa laa tegu musiba fa zakara musibata mu fàttaleku ko fa ahdasa istirjaan mu waxaat mu waxaat inna lillahi wa ilayhi raji'un en xam nga lan lay wax nii mooy comme nit koo xam ne nañ jël exemple bu terre à buur yàlla daf koo faat daa daa faat daa jël doomam boo xam du ko soppoon lool mu faat ko en 2015 ko faatee waxoon na al inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lii toppatoo ko denc ko ba kii ba 2019 wala même après xelam dem ci loolu la bëgg a wax ne saa ci xelam demee. mu waxaat renouvelé waat waxaat bu bees waxaat bu ci xelam demee rek mu waxaat inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolu lay wax mu ne wa in taqaadama ahduha même bu dee ne lu yàgg la woon musiba woo ko daloon comme koo xam ne bisu bëgg 1980 la woon mu toog ba l'an 2019 xelam demaat ci mbokkam moo male ak musiba woo ko daloon mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaat ko mu ne kooku noon woo kook lay wax kataballaahu lahu min al ajri mithlahu yawma usib mu ne buur yàlla dina ko bindal ci wàllu pay lu mel ni la mu ko fayoon ba mu ko waxee bés bu ko musiba goog daloon day mel ni lu bees waaw waaw léegi loolu la xadiis bi wax waaye xam nga ne mbir mi mooy <laughs> lii nii mat na bi da gis ne buur yàlla jaamu yàlla boo koy boo koy renouveler tout le temps buur yàlla dala ciy fayte saa booy dellu ci buur yàlla boobu buur yàlla <laughs> daal di lay sawaab waaw mais nag xadiisun vraiment vraiment vraiment vraiment da'ifun jiddan quoi bokk na tamit moom seydna al xusayn ibn ali radiyallahu anhu yi nga xamante ne nii euh, yu ñuy nettali la yoo xam ne ay càllale la yoo xam ne moom moo ko nettali jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na li nga xam ne moom la al imaam abu daawud as-sijistaaniyu euh, radiyallahu anhu wa raxima daldi solo waaye euh, na ko noonu al imaam al imaam at-Tirmidhi na ko noonu al imaam an-Nasa'i na ko ci as-Sunanul Kubra ali eh, bu dee xadiis imaam Abu Dawud bi eh, xadiis bii nag xadiis bii nii xasan la même bu dee am nañu ñu naan da'if la mais xadiisun xasan la xadiisun xasan muy Fatima bint al-Husayn radiyallahu anha ci moom la jaar an Husayn ibn Ali mu jële ci baayam di Seydina al-Husayn ibn Ali annahu qaal te bokk nañu saxal ne si si jële na ci baayam kay ku mel ni ñoom al imaam al-Hafiz ibn parce que ñenn ñi ne non non non yii yii nii non saxut mais loolu sax na am na sànk lu ma doon bëgg a wax de fàtte ko. mooy lii lay wan loolu bu dee ne six ans la am ngeen may ma ba lu mu ñaar ci xadis parce que dafa am lu ma doon wax bon xam ngeen ma des fois moom man moom loolu yomb na ma commencé benn wax bi culbuté jàll ci leneen mooy li ma bëggoon wax ne bokk na li wane ne loolu noonu jële na ci euh, euh, ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Seydina al mooy que ne gisoon nañ euh, Seydina Mahmoud ibn Rabi'a bi mu ne moom li mu fàttaliku cenent balay saar mooy benn mbir boo xam ne mooy bi ko buusoo fekk mu seen quartier jëloon ndox di foom ñoom di buusu ko ko te moom nee na cinq ans la amoon Seydina al-Husayn bi yonent mi alay di génn àddina six la am bu dee kële fàttaliku na lool mooy moom kon man na fàttaliku yi nga xam ne moo yii nii waaw Ah. léegi te xadis bii nii li gën a mooy ne mbir mi xadis bii nii xasan la léegi nag mu ne lan la wax dana yonent bi alayhi salaatu salaam nee na Faatima kon bintul Xuseyn an Xuseyn ibn Ali radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasulillah rasulullah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de dane lissaa'ili haqqun wa in jaa'a faras ki nga xam ne mooy laaj ki ñëw di laaj kooku am na àq mooy ki ñëw bay bay ba am lu muy laaj moom di kemande walla am lu muy laaj kooku de am na àq guñ ko waral ka muy laaj ka ku muy laaj am na àq buñ ko waral même bu dee ne muy ñëw apparence am day mel ni kii moom soxlawul quoi parce que kii il, il vient chez moi en voiture après il me euh, di ma wax ay doléance am ngir ma faj ko ko ma fajal ko ko <laughs> loolu lay wax li saa ili xaqut kiy laaj hein am na àq ci ki muy laaj wa in jaa ala faras même bu dee ne ci kaw caw waruwaay la jëwe fas la ñëwee waaw mooy ne bi muy ñëw nit ki ah ah ku mel noonu doo ko mooy fekk yaa ngi koy man ndax boo ko manul xawlun maaruuf waaw bu dee ne manoo ko wax wax ju rafet wa maghfira xayrun min sadaqatin yatba'uha adha loolu moo gën wax wax ju rafet ne ah ngeen jéggal ma rek ñun de daa fekk li ngay laaj de moom dafay newul euh, dafa jàppandiwul wax yu mel noonu moo gën nga jox ko ba pare euh, sadaqat boo xam ne topp ko ci kenn manu fee am lekk la kenn manu fee am yaram kenn manu fee am dara kenn manu fee dund kenn manu fee denc dara lu ma nar a épargne ngeen ne ko fuuf loolu moom doo ci dara waaw loolu nag ay am leen am leen ci jël leen su booxut ma laa yéen déedéet kon kii ñëw di laaj même bu dee apparence ku yor la loolu nag day mel ni comme waa joo xam ne ihtamala xamaala mooy koo xam ne ah, loolu gisoon nañ ko ci bi ñuy gis zakaat mooy koo xam ne dafa yenu dafa fekk comme benn waay boo xam ne dafa am bor wala ku koo xam ne dafa am peine bu ko dal moo comme euh, dafa war a joxe indemnisation am ku ñëw ne bon mais waa ji affaire bi sonal ko te mënu koo fay am ku ñëw ne man maa gàddu lool maa ñi nga xam ne ñooy ñi am boroom alam yi boroom yasaar yi ñi buur yàlla ubbil xéewal ngir ñu jox ko ngir di laaj leen xaalis ngir man a dajale loolu kenn du ne ko waaye yow saa yow mi ñëw ak sa pojero bi sa paxero bi nga ñëw fi naan dag ñuy laaj déedéet li saa ili xaqul wa wa in jaa ala faras <coughs> même bu dee <coughs> même bu dee <coughs> ci kaw war waay la ku ñëw nag euh, tiis lay soxlaam soxla wa mooy yéene na la jàmm yéene na la te wàcc na boppam ñëw yéene la jàmm yéene it nga am ko kooku daal boo ko amee defal ko ko waaw ak la nga defal ko ko rek waaw defal ko ko <coughs> waaw walla rek boo ko man nga wax ak moom wax ju rafet li saa ili ñeen la kii laaj xaqun wa in jaa ala faras loolu mooy apparence yi bu <coughs> waaw moo tax suñu boroom doon wax ne gaayu dañuy muy wax ñooñu mën a yaxsibuhumul jaahilu aghniya ku xamul ku leen xamul seen situation dangay foog ne ñii dañoo riche dañoo am ndekete yu ah seen dund nag kirij nag te na waaye <coughs> bari na ñoo xam ne duñ ci xam loolu duñu ci xam loolu kon Seydina Al Xuseyn eh, radiyallahu anhu loolu quelques xadiis la yoo xam ne yu mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallama eh, nekkoon koo xam ne kon nag <coughs> ku yonent bi alayhi salaatu wasalaam soppoon la te mu jële ci moom <coughs> doon ko taf ci boppam soppoon ko lool waaw te tamit am na xadiis bu doy waar boo xam ne moom la jële ci yonent bi alayhi salaatu wa moom la ñuy jeexale pour tey muy comme xadiisu al imaamu Tirmidi wa rawaahu al imaamu ibn Muhammad rahmatullahi alayhima al imaamu jële ko ci Seydina al xoola xadiis bi parce que xadiis la boo xam ne bi sanadin saxiix pour wane ne <laughs> moom ah, xoola xoola càll bi imaam at-Tirmidhi dana xaddathana Yahya ibn Muusa léegi nañ ba nañ wax noonu rek bañ dugg ci eh, ñooy kan ak kan sinon waxtu wi jot na xaddathana mu ne nettali nañu Yahya Yahya ibn Muusa di sama sëriñ di suñu suñu sëriñ Yahya ibn eh, Muusa Abu Zakariya rahmatullah alayhi wa Ziyaad ibn Ayyub mu ne ak suñu beneen sëriñ mooy imaam at Ziyaad ibn eh, ibn Muusa muy Ziyaad ibn Ayyub <coughs> non Ziyaad ibn Ayyub Yahya ibn Muusa Ziyaad ibn Ayyub Ziyaad ibn Ayyub ibn Ziyaad al Abu Haashim rahmatullah alayhi qaala mu ne ñoom ñaar di ñoom haddathana Abu Aamir al-Aqadi <coughs> Abu Aamir al aqadi rahmatullah alayhi an Sulaymaan ibn Bilaal mbokk ñoom imaamu Maalik ñoo newoon <coughs> Ah, almadaniyu ca Medina lañ ne woon abu muhammad di suleymaan ibn bilaal alqurashiyu attaymiyu mawlaahum mbokk imaam maalik la mooy ñoo ne woon sëriñ foofu Medina an umaara ibn gaziyata mu jële ci umaara ibn gaziya di umaara ibn gaziya ibn alxaaris ibn amr ibn gaziya alansaariyu almaaziniyu almadaniyu rahmatullah alayhi abdullah ibn ali ibn alxuseyn ibn ali ibn abi taalib kii sëtam la abdullah ibn ali <coughs> ibn al-Husayn muy doomu Zaynul Abidin miñ la wax Abdullah ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib al-Qurashi al-Hashimi rahmatullah alayhi moom mu jële an abihi mooy Abdallah jële ci baayam di Ali ibn al-Husayn muy Zaynul Abidin an Husayn ibn Ali radiyallahu anhu mu jële ci Seydina al-Husayn ibn Ali voilà lii day wane ne kon moom Seydina al-Husayn te xadis bi xadisun saxiix la mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam qaala mu ne qaala rasulullah luy wane ne jëlee na ci moom kay direct ci ci maamam yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na albaxiilu alladi man zukirtu indahu falam yusalli dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ne fekk dañ maa tudd fa moom te julliwul ci man xadiis bii siiw na <laughs> ci fadlu salaati ala nabi ngëneel yi nga xam ne xal xel manula xalam li nekk ngëneel li nekk ci salaatu ala nabi julli ci yonent bi salawaatullaahi wasalaamu alayhi parce que kooku dafa naye boppam yiw waaw kooku dafa naye boppam yiw waaw mooy yow vraiment kooku mooy le plus grand des avares nga dégg ñu tudd tur yonent bi alayhi salaam te julliwoo ci moom mooy yow buur yàlla nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na minimum ku julli ci man benn yoon suñu boroom day julli ci moom fukki yoon julli borom bi subhaanahu wa ci sa bopp nga naye sa bopp yow lan nga bëggati yow yow yow lan nga bëggalati sa bopp lu baax amul waaw amul waaw te ñuy nattale natt yu mag ya yu rëy ya yow xam nga ne moos daal dina lay romb de daal dina lay romb lool waay waay waay waay waaw comme la xadiis ba waxoon rek waaw waaw mooy xadiis sayna abu hurayra waaw bi mu ne woon man sarrahu radiyallahu anhu an yuktaala bil mikyaalil awfa idaa salla alaynaa ahlal bayti falyaqul allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi mooy yow ku ku bëgg nattal la ca nattuwaay yu mat yu mat ya tëri boo déggee ah buy julli buy julli ci ñun na jullee ñi allahumma salli ala muhammadin sa façon siyaar yi salaatu ala nabi yi bari mooy kook dafa nay boppam yiw googu yëpp mu xañ ko boppam parce que dégg nañuy julli ci yonent bi alayhi salaam ñuy tudd yonent bi alayhi salaam julliwul ci moom hmm? moo solo li sayyidina al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala al-imaam Ahmad al-baxiilu ki nay dëgg dëgg nay alladi mooy ko nga xam ne man alladi mooy man ka nga xam ne zukirtu tudd nañ ko man yonent mi alayhi salaatu salaam indahu fa moom falam yusalli alayya te julliwul ci man allahu akbar ah imaamu Tirmidi mu ne hada xadiisun xasanun saxiixun gariib lii de xadiis la boo xam ne xasanun xasanun bu baax la saxiixun bu wér la gariibun bu tumuraanke ah kon Seydina al Xuseyn lii day wane ne jëli na ci